léegi mu ne rawaahu hadis bi ko solo mooy muslim al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi léegi laaj bi mooy est moom nga ko solo ñu la déedéet ah sëriñam imaam ahmad daal na koy solo na ko noon al imaam ibnu maaja al qazwini rahimahullahu taala <coughs> moom imaam muslim nag mu ngi ko indi kitaabu al fadaa'il baabun fi fadaa'ili Zakariya alayhi salaam buntu bi wax ci ngëneelu Seydina Zakariya yal na jàmm yàlla nekk ci mu ne haddasanaa Haddaab ibn Xaalid moom nii la imaamul Buxaari naan Hudba ibn Xaalid Haddaab mooy Hudba rek ñu nettali mooy <coughs> Haddaab ibn Xaalid di Hudba ibn Xaalid ibn al-Aswad ibn Hudba al-Qaysi ath-Thawbaani Abu Xaalid al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Hammaad ibn Salama di Hammaad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama rahimahullah al-Basri rahimahullahu ta'ala an Saabit moo ko jëlee ci Saabit ibn Aslam al-Bunaani rahimahullah al-Basri Abu Muhammad an Abi Raafi' moo ko jëlee ci Abi Raafi' as-Saa'i' as-Saa'i' al-Madani wàccoon fa nga xam ne mooy Basra mawla doomu Umar euh, bu jigéen la woon radiyallahu anhum am ñu ne non Layla bint Ajma al Ajma moo doon <coughs> moo doon njaatigéem hmm? moom ci Abu Rafi' la gën a siiwe am ñu ne eh, eh, turam mooy noonu Nafi' am na ñeneen ñu wax leneen al-Basri rahimahullahu ta'ala Abi Hurayrata mu jële ko ci Seydina Abu kii bokk la Abu Rafi' bi ah. voilà an Abi Hurayrata mu jële Seydina Abu Hurayra anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala <coughs> kaana Zakariya najjaara mu ne Seydina Zakariya yonent way sa ne moom menuisier la woon te ébéniste la woon waaw moom ci bant la doon liggéey waaw gis nga de léegi yii yëpp pour ne bu dee liggéey manuel bi yonent yu toll nii ñoo ko doon def sawaay <laughs> jar naa xeet ñu naan petit boulot <laughs> petit boulot yow boo nee petit boulot fan nga ko kal ci allocation yi <laughs> walla iyaazu billaah yaa yées doo xalaat ah moo léegi lii gis nga kon lëkkaaleem dafa leer di ñaax ki di lekk ci loo xam ne sa loxo nga koy liggéey mu téela tax nga téye sa bopp ci li ñaan ak saa mbay mbayaan ak di gaaral sa bopp ci ñu lay dox kon moo la al imam an bi mu indee hadith bi jal minhaj bi mu koy sara mu ne fiihi jawaazu sanaa yi dañ ciy jàngale di am ay métier di ko lëgéey di ko def lu dagan la waaw comme ébéniste waaw menuisier bi moo xam métallique wala bois kii nag bois la woon bi ngay defare weñ wala bois wala yor si nga xamante ne nii voilà yow ñaw ngay def yooyu yépp ci la waaw wa an nan najaarata que ne li nga xam ne mooy la menuiserie loolu laa tasqutul laa tasqutul maru murwa du loo xam ne dañ naan képp liggéey moom day day wàcc sa mbañum comme ni ko ñenn ñi waxe naan noonu liggéey bee moom damay toroxloo moom doo bàyyi wax lu amul léegi yoolu yéretu sa sa wax nee na nga dem ci àll bi ci montagne bi dem taxani jël la nga taxan jaay ko loo ci am nga dunde ko moo gën ngay laaj ni ñi jox nañ la wala joxuñ te laaj bi mooy ngay laaj administration beeg yëpp bu dee loo xam ne moo ci àq waaw bu dee am nga ci àq man nga koo laaj bien sûr mais di laaj yoo xamante ne yow yaa tëral ba nga liggéeyee quelques mois ngir am chômage di def yoo xam ne ay loolu loolu daganul léegi kon mu ne eh, te loolu <coughs> du du du du wàcc mbarum rus kenn ah voilà te loolu liggéey la wa annaha sun'atun fadila liggéey bu ba bu am gënee la waaw ndax ay yonente quand di def lii kee nekk ki nga xam ne moom forgeron la Seyna Daoud Seyna Zakaria nekk ébéniste menuisier <laughs> waaw te loolu day wane ngënee la waaw mu ne wa fihi fadilatun li Zakaria ngënee lu Seyna Zakaria alayhi salam fa innahu kana sani'an daa nekkoon koo xamante ne nii liggéeykat la woon yàqulu min kas bi doon lekk ci li nga xam ne moom lay fàttu allahu akbar waaw gisoon na mu a waqat sabaqa waqat sabata te sax na imaamu Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj qawluhu waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne moom la wax ne afdalu ma akala ar-rajul min kasbi li gën baax la gën ci lu nit ki a lekk mooy loo xam ne moo ko fàggul boppam wa inna nabiyallahi Daawud kaana yakulu min amali yadihi te Seydina Daawud da doon lekk ci <coughs> liggéeyu loxo muy noonu kon lii yëpp day wane kon gënee lu ñaaxaate ci li nga xamante ne mooy liggéey même bu dee liggéeyu loxo la boo xam ne ñenn ñi jàpp ñan moo day toroxal nit voilà ñu ñu dëkk senegal quand même liggéey yi nañ ko bàyyeeg ñi nga xam ne dëkkuñu fi déedéet bu dee ne loolu ci la lay maye li nga xam ne mooy sa nga mën a dund déedéet loolu nga def ko waaw bu fi jàpp gaa xam ne dañoo fier nee nañ waaw man duma def lii comme yenn tubaab yi rek yi nga xam ne yenn liggéey yi noonu lañ jàpp ne ñoom bi ñu ko def étranger yi di ko def ba pare ñu ne étranger yi waruñ fee ñëw te kenn ci ñoom nangu koo def walla iyaazu billaah loolu du gisin bu baax waaw lépp loo xam ne day tax ne doo laaj loolu lu baax la al imaamu al kii al an-Nawawi rahimahullah mu indi xadiis bu mujj bi ah ci bunt bi gis nga way moom dañoo dajale yëpp ndax parce li ñuy wax daa simple te tamit ñoo bokk lu ñuy wax <laughs> ah gis nga kon ñu indi li nga xam ne mooy xadiis bu mujj bi alhamdulillah li gëlude mooy li ma la wax sànq ay daal jëkk rek nga may wax affaire bi kape <laughs> nga géexul lay ëddee ke gi mel noonu quoi mu ne <coughs> cinq cent quarante trois <coughs> alhamdulillah hmm? mu ne <coughs> wa an al-Miqdaam ibn Ma'di Kariba radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maa akala ahadun ta'aaman qattu xayran min an ya'kula min amali yadayhi wa inna nabiyya allahi daawuda alayhi salaam kaana ya'kulu min amali yadihi rawaahu al-Buxaari rahimahullah imaam an-Nawawi introduire lu ñuy hadis bi xam nga sànk mi muy wax sànk kii wu Seydina Zakariya bi hadis bii la ne te robboon na hadis bi nga xam ne da doon wax ci Seydina Zakariya Hmm? mooy xadis bi <laughs> kon Seydina Daawud te li gën <laughs> afdal li gën lu <laughs> nit ki dunde mooy loo xam ne lu mu fàgg loxoom la te Seydina Daawud da doon li nga xam ne mooy loo xam ne lu la xadis boobu nag muy wax moo nekk nii alhamdulillah <coughs> Seydina Mahdi mu ne wa anil Miqdaam dañuy wax al Miqdaad di wax al Miqdaad gisoon nañ ko yàgg nañ koo gis mu ne mu ngi jëlee ci al-Miqdaam ibn Ma'di Karim ah <coughs> al-Miqdaam ibn Ma'di Karim yàgg nañu gis li nga xamante ne mooy <coughs> ay xadiisam romb na fi ah, mu ne radiyallahu anhu an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kene ah yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na maa akala ahadun kenn lekkut kenn lekkut taaman ñam xattu mukk xayran bu gën min an ke mu lekk ke min an yàqula mu lekk min amali yaday ci loo xamante ne nii ah ay loxoom ñoo ko fàggu nit lekkul lu gën dugalul ci biiram koo samewul lu gën loo xamante ne nii ay loxoom a ko fàggu la muy lekk ca loxoom ya lëgëyu boppam la jóge wa inna nabiyallahi daawud alayhi salaam te yonent bi yàlla ba nga xam ne mooy daawud alayhi salaam kaana nekkoon na koo xam ne yàqulu doon lekk min amali eh, nga xam ne moom la liggéey fàggoo ko ci loxoom lam tay gañe lool la doon lekk mu ne rawaahu hadis bi de soloon na ko al mooy al imaamul Buxaari rahimahullah naka noonu sëriñam ñu ne la kat est ce que moom kese ko solo ñu ne la sëriñam al imaamu Ahmad ak al euh, imaam <coughs> Maaja hmm? ñoom ñoo ko solo al imaamul Buxaari mu ko ni ci kitaabul buyuu baabu kasbi rajuli wa amalihi bi yadihi moom ne gisoon nañ ci sànq benn xadiis eh, kon mu ngi noonu léegi nag mu ne. mooy hadis bu euh, Abu Hurayra bu njëkk anna Daawud alayhi salaam kaana yakulu min amali yadi cinq cent quarante et un bi mooy deuxième bi léegi fële indiwaat boobu buntu boobu hadis Seydina al-Miqdaam bi la njëkk door indi bu Seydina Abu Hurayra mu ne Ibrahim ibn Musa na Ibrahim ibn Musa ibn Musa ibn Yazid Zazan at-Tamimi Abu Ishaq ar-Razi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbaranaa Isa mu ne ki ñu nettali mooy Isa di Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah ibn Ali ibn Ahmad Abu Amr al-Kufi al-Hamdani as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala mooy Isa maamam di Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah ak baayam di Yunus këru xam-xam lañu rahmatullah ala al-jami' an Thawr ay saa jëlee ko ci Thawr di Thawr ibn Yazid ibn Ziyad al-Qula'i ash-Shami al-Himsi rahimahullahu ta'ala an Khalid ibn Ma'dan moo ko jëlee ci Khalid boo gisee sàllale bi moom lañ amoon ci hadith Seydina Miqdad ma ci Thawr jaar ci Khalid ibn Ma'dan Khalid ibn Ma'dan ibn Abi Karib ibn Abi Karib ibn Abi Karib al-Qula'i al-Himsi ash-Shami rahimahullah an al-Miqdam moo ko jëlee ci al-Miqdaam wax nañ la dañ naan Miqdaam di wax Miqdaad euh, alhamdulillah ibn Ma'di Karib euh, radiyallahu anhu saxaaba la woon al-Himsi al-Kindi al-Himsi alhamdulillah saxaaba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maa akala ahadun ta'aaman qattu xayran min an ya'kula min amali yadihi wa in inna nabiyyallahi Daawuda alayhi salaam kaana ya'kulu min 'amali yadihi. imaam Ibnu Maaja rahimahullah moom du ko ëndee ci maa kasaba ar-rajulu kasban atyaba min 'amali yadihi waaw noonu la ko ëndee. wa maa anfaqa ar-rajulu 'alaa nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa xaadimihi fa huwa sadaqa noonu la ko al-Miqdaam ëndee foofule mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na. maa kasaba rajul nit ki de fàgguwul kasban benn fàggute téef xatiyaba bu gën a teey na amali yadi ci loxo la mu fàggoo loxoom wa ma anfaqata du dépense ar rajul nit ki ala nafsi ci boppam wa ahli ak ay njabootam wa waladi ak ay doomam soxnaam ak doomam wa xaadimihi ak ka koy liggéeyal boonam beeg ka koy liggéeyal foofu wa sadaqa lépp lu mu ci def rek loolu sarax la noonu la ko al imaam Ibn Maaja indee rahmatullahi ala aljami kon xadis baa gi noonu léegi lëkkaaleelu bunt bi leen mooy ba léegi di wax tagg soññi ci lekk loo xamante ni ki di liggéey ak loxoom talam cee jële mu doy ko téye ko batu nekk ci exposé boppam ci ñu koy jox wala di laaj kon sayyidna al Miqdaam mu ne yonent bay saa saa nee ne nit lekkul benn lekk bu gën xayran qat mukk min an yaqula min amali yadayhi yadi kon gis nga kon le travail manuel ni mu barkeele waaw ni mu barkeele quoi waaw l'artisanat yow mi uude bii defar say say say say say dàll wala ay ceinture wala ay nàngam <coughs> yooyu bu ko xeeb waaw bu ko xeeb waaw ki yore ordinateuram am xayru mu ci yiw mais yow bu bul bul bul bul xeeb sa li nga yor li la borom bi def fa ngay amee sa gagne-pain bu ko xeeb mukk waaw Allahu akbar waaw kon mu ngi noonu ah mooy tax doo soxlaal kenn dara waaw doo soxlaal kenn dara Allahu akbar te kat liggéeyu loxo dafa am solo eh, ndax yonent bi alayhi salaatu salaam <coughs> xadiis bi ñëwee na beneen eh, Hishaam ibn Ammaar miñ la doon wax <coughs> jaar na ci moom ci benn téere bu mu ay ngëneel yu mu bindoon mu jëloo ko ci baqiya même bu dee boo baqiya des naa dëgër foofu mu yokk ci ne man baata kàllan min amalihi baata mafuran la képp koo xam ne dafa liggéey ba tas ba escanté nelaw tëdd fanaan ndax daa coono bu ko jàpp ndax liggéey ba muy def kooku day xëy day dekk kuy nelaw nekk koo xam ne jéggal nañu ko waaw Allahu akbar kon loolu de day wane liggéeyu loxo ak rien que lekk lu lew dafa neex lekk loo xam ne lii kenn du ñëw téye sa loxo ëllëg fekk la ngay lekk mu téye sa loxo ngay tiit wala di gestoo ko yërlu déedéet waaw da am hauteur de kii da ngay am dignité mu nekk lu dagan te lekk lu dagan da ko wuteeg lekk lu xaraam lu xaraam li ngay lekk li nga sàcc wala li nga wurut wala lool du neex nam war a neexee te loolu nit ki koy def man na see bañ a bàyyi xel waaw nit ki tàmm lool tàmm na waaye saa li muy wax nii saa xanaa dafa feebar waaw kii kay dafa feebar tey dafa feebar moo tax day wax affaire yi di arrêté yow koy nangaa feebar mais <laughs> la waaw mais baax na mais yow xam naa feebar gi ngay wax <laughs> lii may wax naan kuy lekk loo xam ne daganut day feeñ ci moom mooy bu amee seetlu dina xam ne la dagan bu koy lekk ak la dagarul bu koy lekk ñaar yooyu yemuñu cafk yamuñu caf te du ci am teeyu xel bi muy lekk loo xam ne moom dafa dagan ci moom moo ko fàggul boppam wuute nag moos bi nga xamante ne nii da koo sàcc wala da koo wuuruj wala boog daganul ci benn ci suxtu yi la bokk ci façon outil yu baaxul loolu da koy seetlu bu dee am nag seetlu xool dafa am fii suñu jàkka ji fii rahma Villeurbanne jumaa ji <coughs> benn ci imam yi fiy jiite dafa nettal lu am solo loo xam dane bu dee juum dana daa am benn xaritam bu ko nettali soit <coughs> xaritam bi la dal moom ci boppam la dal walla xam ne ki mu dal jàppatubaafee bi daa xaw a yàgg benn àjjuma mu doon wax ci bunt bi lekk lu dagan mu ne dafa am Tunisie la wax wala marok wala Algérie moo juuma nag Tunisie wala Maroc la mu ne waa ji benn douanier la mais du douanier bi bon comme ñenn ñi quoi doo généraliser na ñoom ñun noonu la ñuy def mooy wuruj gi nga xam ne moom lañ ñenn ñi di def di jël ci sëq ci yi nga xam ne moom lañ leen contrôler loo di ci dund ñoom di yóbbu seen kër wala di ko dund mu du douanier bi wala ñu ñëw di laaj nit ki alal ngeen di sa marché biir <laughs> port de Dakar gaa yi xam ne ña fa dem man dew ma fa mais ña fa dem di fa yóbbu ay conteneur ñenn ñi ak di fa wàcc ay oto ak leneen ñenn ci ñoom ñoo ma wax ma dégg waaw te loolu moom wuruj gi rëy na walla iyaazu billaah loolu moo tax nga gis wuruj googu day tax état bi day pauvre bépp projet bu ñu teg ci ay aide financière banque mondiale FMI coopération japonaise coopération nangam chinoise coopération française ñooñ la ñuy fo ñooñoo koy financé te ñooñu buñ la joxee benn ci sa loxo jël nañu téeméer ci beneen loxo bi xëcc suñu géej gi yëpp moo tax suñu géej gi mool yi foo jaar ñu jël mbëkk mi waaw ndax jël nañ ga lañ leen di jox noonu di leen tabaxal ay stade national xaw ma yi fi caaxaan yooyu waaw ay arène national ay nangam national mais loolu ba ngeen ci kontaanee waroon ngeen xam ne tubaab bi du fecc ci yal naa dee chinois bi du fecc ci yal naa dee addina bi gaa yi kenn du fecc ci yal naa dee waaw ñu tabaxal leen mais retour bi fan la seen ndox mi dangeen ñuy nangoo bàyyee géej gi ñay nekk ca làmb ji day waxu di dëkk di kontaan ndax làmb am na arène nationale ñoom ñooy jooy ndax mënatuñoo dem géej façon arène nationale yu yées yi ñu leen fi demal yu mel noonu kese moo leen rey mais comme que duñu xalaat walla iyaazu billaah duñu xalaat walla iyaazu billaah ñooñu ba ñu defalee arène nationale lañ jël sa ndox sa géej waaw ñu bàyyee leen géej gi mbel yi nekk ci réew mi lépp lu fiy génnee di ressource booroon a jara ngi euh, nguur gi euh, réew mi ñu tayle leen ko ci ay concession yoo xam ne da yow boo ko gisee da naan ñii ko signé de toute façon ñii mënuñoo bëgg réew mi manu la nekk c'est impossible manu la nekk enrichissement personnel waaw alhamdulillah or de Sabodola avion ya koy tonni kanay <laughs> yi koy tonni amuñu benn contrôle bu état sénégalais di con li leen contrôler nañ ko tonnee nañ koy jël seen avion directement au Canada ndax lan lañ ciy joxe jox nañ ko ay gaay jël nañ ko jeex na waaw jàpp ko nag ci contrat yëpp teer teer ak lépp bu la gaay ko xam waxee ni mu deme waaw la ma waaj a waxoon te waaj ci yooyu lay liggéey ah Alstom nee na gaay bëgguñ mu leer de <laughs> leer. ay yi bëgguñ mu leer te moom alsom ne xam na bu baax li muy wax suñu contrat yooyu nga xam ne moom lañ ñuy rayee léegi ñu bëgg laa wax ki signé lii nangul lii même dee mooy monsieur le président bëgg na réew mi wallahi bëggul réew mi wallahi bëggul wax ndax nan mën a signé loo xamante ne nii paaka bu ñu bojj sa waa réew lañ nga nangu ko nga nangu ko kan moo ciy tedd la France on est là l'humanité est là wala ñun dañoo est là pour développer d'autres pays au détriment de notre propre pays wala iyaazu billah suqali réew yeneen suqali ko nañ ba pare ñoom ñuy gën a dem ñun ñuy gën a ndóol waaw wala iyaazu billah wala iyaazu wallahi billah mooy loolu noonu jàpp ko fi loolu ah jàpp ko fi li mu indi mooy ay personnes ñooy am alal mais nguur gi puub waaw alhamdulillah nguur di puub benn projet duñ ko mën a taxawal bu ñoom yi ko ciment wala ñoom Francisco wala ñoom François wala ñoom yi xaan jàppul <laughs> te lépp ñoo leen ko permettre waaw nga ne ma damaa feebar ma ne la waaw <laughs> loolu mooy li am wuruj bari mu ne alhamdulilah en tout cas douanier bi marocain bi wala tunisien bi la doon jël laaj ñenn ñi xaalis ngir au lieu nga waroon a fay cent mille par exemple mën na la fayal soixante quinze yoo xam ne yow duñ la déclareel déclareel dara presque ngeen paacoo ko quoi waaw <laughs> nee na mu <laughs> yooyu la doon jël alhamdulilah nee na ci semaine bi daal am na benn jour boo xam ne saa su ne da ciy jaar jënd ay merguez jënd yoo xamante ne ngir ñu baar barbecue bu demee ci njabootam quoi alhamdulilah di lakk yàpp mooy lakk yàpp day côtelette jënd ay yu mel ci alal jooju la doon jële dem yóbbu alhamdulilah bu ngi amoon benn doom bu jigéen mu ne benn jour euh, ma wàcc euh, douanier bi nee moom mu wàcc ne tey moom ci yëfu boppam lay jël dem jëndi quoi alalu boppam pas yi nga xam ne moom la wuruj mu dem xaw ma retirer xaw ma fay carte bleue jënd ci ay ñoomin merguez ak xason yooyu daldi ndawal yi ñu war a lakk ñu indi ñu ñëwee wàcc ñu tàgg ñu lakk affaire yi di lekk nee na doom ji jigéen ji dafa sex rek dafa sex affaire bi ne mais papa ne ko mais baba sama baay mais bii moo gën a neex yi nga fi ma sa indi yépp yàpp wi bii yi nga fi ma sa indi yépp moo ci gën a neex wax ñu fan nga ko jënde fan nga ko jënde bàyyi ji xalaataat ne man ci xelam quoi man même boucherie bi laa doon jënde falaa jënde falaa mas a jënde tay bu tay bi falaa ko jënde nee papaam ne ko même boucherie bi mun a ko déedéet du même boucherie bi parce que papa bii moo gën a neex yi ñu doon indi léegi paa bi xalaataat kooku yàllaa ko bëggoon a gindi mu commencé di jooy ko quoi mu commencé di jooy ne laa ilaha illa allah man yu xaraam yi ma fi doon indi di jox sama njaboot ñuy lekk bi ma indee lu dagan tey borom bi mu ngi jaare ci sama doom ji jigéen la jaarale loo xam ne moo war a tax ma xam ma xam ne nag alalu nit ñi may jël di ko dunde loolu loolu loolu maa ngi ci danger waaw ndax man boucherie bi may jënd même boucherie la lu tax bii gën a neex mu ne ma fàttale ku yépp yi ma fenn yépp ci wuruj ji laa ko doon jële tey kese laa jënd ci sama alalu bopp sama doom di jigéen ji ne bii wa gën a neex yeneen yi te même boucherie bi la dara soppeeku waaw moo tax ma ne la nit ki boo amee seetlu di nga xam li dagan ak li daganul di nga ci bàyyi xel di ko xam waaw boo ko kiiwalit am na nit caskay du bokk waaw du bokk mukk lekk gu dagan ni ngay amee aisance kene lii al kasbul halal waaw amin wu rafet te baax te dagan waaw kooku boo koy lekk fot du la yomb waaw boo koy lekk sa fit du la tëb ba pare nga pare lii yonent bay saa saa wax ne inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba borom bi daa teey te du nangu lu teey lu dut lu teey wa dhakara ar mu tudd nit ki nga xam ne dafa poussière pëdd yutiilu safar bundal li nga xam ne mooy tukkeem waaye di ñaan boroomam ndax loru na lépp luy tegginu ñaan daje na ci moom réunir na ci moom waaw yonent baay saar sa am naa ne mais il y quelque chose qui cloche alhamdulillah am na mbir mu doxul wa mat'amuhu xaram li muy dund dafa xaram li mu sol dafa xaram ci lu xaram alalu xaram bu réew mi la jël di ci dunde wala alal ju daganul ñu mu nax ay nit wala PMI wala carte wala yoo xam ne dañ koo xaraamal waaw loolu la dunde wa ghudiya bil haram yenente waaye saa saar ne nan lañ koy ñaan nangule ñaan moo tax ku mel noonu boo feeram di dox na xam ne lool loolu istidraaj la yàlla moo koy jay te borom bi nee na sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin waaw sanastadrijuhum waat naa ne dinaa leen istidraaj mooy di leen jay ba foo xam ne yëguñu ma leen di ndànk ko rek bés bu ma leen jàppee inna kaydi matin wallahi sama jàpp lu dëgër la kon nag al kasbul halal yeneen yi di salaatu wassalaam daw jaloore waaw ñi nga xam ne ñoom la yonent suñu boroom wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ulaa'ika alladhiina hadaahumullah fa bihudaahum iqtadih ulaa'ika gaa yooyee yonent yi ka Seydina wa Daawud mu ne yonent bay saasaam ñoom la yàlla gindi ñoom la yàlla teg ci yoon ba ñu gindeeku fa bi hudaahum ci yoon waleen yàlla teg ba ñu teg ba ñu jub iqtadi dee ko xeeñt dee ci jaar yow jullit bi te ñoom lu dagan lañ doon lekk seen loxoy loxo seen liggéeyu loxo lañ doon dunde kon nag ñun <coughs> ñi ñooy suñuy modèle loolu la ñu boroom bi wax kon nañ leen roy te bàyyi teg suñu bët façon ami win yi nga xam ne bari na am nañu lu ne gàññ waaye dara daganu ci ñuy bëgg mel ni ñoom déedéet kon nag ci kaw noonu ñu yem noonu ci la bunt bi daal di jeexe walillahi alhamdu wal minna ñu jeexalaale ko ci mu tombeek le kat euh, yawmul arbi'a Sha'ban 1445 dëppook li nga xam ne mooy le 14 février 2024